farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu bihaa. adima tilaawatan lidil kitaabi walaw salaasatan minal ahzaabi fi kulli yawmin duuna hijraanin kamaa talabatul ilmi lahu dhawu intimaa kon sëriñ bi radiyallahu anhu wa ardaahu mu ngi ñu doon wax kon ci sax gi nga xam ne moom looy wax nag ginnaaw ba nga xam ne njariñ yi nga xam ne ki nam ma dem ci boroomam noonu la war a takkook jàngook alxuraan mu ne la kon nag saxal di jàng téere bii même bu dee loo mu néew néew alhamdulillah thalathatan min al ahzaab yi même bu dee ne ñetti ay xisb la ay ay ci xisbu alxuraan yi boo seetloo lool moo tax wiir de tariqa yu bari da ngay gis ñu naan la bokk na ci charte yi charte euh, tariqa boo bële charte tariqa bi ak jël mbir mi mooy ngay non seulement ngay takkoo julli ci mbooloo julli di ko def ci mbooloo bi mu gëne nag mooy ci jàkke yi waaye doo seetlu tout le temps lu bari dañ naan la ak jàng alquran ba pare di la ci utal léeg-léeg sax ne la lu toll nii lu mu néew néew lu toll nii waaw wax la ne lu toll sàngam waaw loolu dee ko def par bis ndax lan loolu yoon yooyu day ça tend à l'excellence waaw mooy yow manoo ne man damaa damaa sóobu ci yoon yooyu ba pare bëgg mel ni ko tous les musulmans lambda mais kon jamono bi ciy duggu gaa yi li ñu xamul mooy tariixa yi ay ab sóobu la du ay ay parce que rek saa baay ci la ne woon saa maam ci la ne woon ah. non mooy implication la laaj dafa laaj nit ki mu am lu bëgg mu jaral ko ko mu sóobu ci xam ne daa am ay règle am ay charte am ay condition yoo xam ne gis nga bu ko respecté wu moom waaye yow na maamam yépp ma sa nekk ci tarixa boobu ma ne boroom tarixa ba jëlee ko fa bu yàgg mais daa bokkul sax parce amul charte yi condition mooy ma ne condition wu buñ ma nee man comme exemple bu gàtt rek condition wu ma suur mooy ma lekk ma ne man fenn laa lekkul te dinaa suur dara laa dul suur naan ma tëj ci benn mètre carré quatre mètres carré ma ne man da de toute jarul ngeen may jox dara tëj leen ma damb leen caabi yi fii yëpp deux mois ma génn dara du ma ci waaw boo amee xar baax yu la borom bi lu nekk la inna Allaha ala kulli shay'in qadir waaye boo moyul fa ngay dee nga naan la. kon affaire bi loolooy la condition yi boo ko matalul ak ku la man di am nga gërëmam ma ne boroom tariixa ba ma ne boroom génn la la fu yàgg yow moom mooy ku ñu xam ne dañ koo sànni fële moom mu jàpp ne mu ngi ci biir mooy du ak feeru caaxaan fii waaye feeru parpar non dafa sérieux te ñoo moo tax loolu dafa bëgg rek ñi nga xamante ni nii ñooy ndonoo yonent bi alayhi salaam loolu lay former dëgg dëgg ndonee yonent ba lay saab-saab ñi nga xam ne ni saxaaba yi radiyallahu anhu doon dunde noo nee ngay dunde te ñépp xam nañ ne ñun ñii sax ñii ñuy dunde ñun saxaaba yi radiyallahu anhu xaajuñ yàlla tere ñuy dunde comme ñun caaxaan yi ñu nekk ñun football basketball kii yee làmb yeeg kii yee ah téye sa téléphone nekk ci ay musique tulli kese waaw léeg-léeg dañ ciy gis ñu ci ne julli yiy weesu seen yoon newu ci jàkka ji nodd saa su ne buy nodd ëllëgee sax ñu ne nañ arrêté li ñuy def di répéter lii moo li yonent ba sa saab wax ne bu ngeen déggee noddukat bi di nodd wax leen li muy wax waaw ci xadiis Seydina Muawiya radiyallahu anhu mu leeral ne wax leen li may wax boobu bu dee hayya ala salaa boobu danga naan doo hayya ala salaa waaw hayya alal falaa doo wax loolu laa hawla ngay wax wala quwwata illa billah boo paree ba lépp nga répété ak moom ba mu jeex nga julli ci yonent bi alayhi salaam waaw loolu azan yu bari kii yi ñuy chargé day tax yu bari nit ñi duñu ko def dañuy pare rek daal di ñaan ñaan bi allahumma rabba hadhihi ad-da'wati ad-damma was-salati al-qa'ima aati nabiyyana muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'athhu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tuxlifu al-mi'aad loolu yokk boobu bu dëgër la comme ni nga xamante ne bon noonu la ko al imaam an ko naan al imaam al-Bayhaqi daal di leeral wala rek nga yem fële bañ a agsi ci innaka la tuxlifu al-mi'aad nga wax loolu ku ko wax ku nekk kooku yonent bi alayhi salaam ah da bokk na ci ñi nga xamante ne xalat lahu shafaa'ati sama gramme ah. ñu bàyyi fi loo xam ne lañuy amee ràmmug yonent bi alayhi salaam topp ci yor ci téléphone yi nekk sa kër nekk ci télé bi jàkk ji kii di nga julli ji waaye nodd gi faale woo ko yaa ngi xaar ba dégg allahu akbar door a génn ñun yëga di ko nga foog ne loolu la yeneen saxaaba yi doon dunde radiyallahu mukk ñoo xamante ne nii xoola mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu benn bés lay dox di dugg si ci jàkk ji dégg yonent ba ne sarsam doon wax ci biir jàkke am ku waajuroon kii mu ne ko ta yow moom mu ne ko yow euh, kii toogal mu ne waa toogal moom mu foog ne moom da ne toogal moom ca biir la ne fële mu ko gis dégg nga ne toogal ma toog waaye yow ñun wayow ñun ñu naan ñu toogal ñu xam ne ñun la wax ñu jóg di continuer di tëx parce que suñu am nafs am maara bi suu di dig ñuy digal yu yées ak ñàkk taalibe ñàkk dégg ñàkk topp ndigal fees ci ñun del léegi nag man ma ñëw ne man damaa bokk ci tarixa yooyu mais ni may dunde ni ñépp di dunde laay dunde ma ne sa xamoo fi nga ne li al imaamul Ghazali rahmatullah doon wax yow démissionnel demal nga toog fee xamoo fi nga ne fi nga ne loolu ay nelaw ak kii mayu la ko waaw képp koo xam ne dafa ne moom ci yooyu la ne mais jullit bu normal di topp sunnaa yonent bale saa saa manu la mel ni ñi nga xamante ni nii loolu ñor na te tariixa yi loolu sunna la ñuy topp jeex na sunnaa yonent bale saa saa képp la jeex na tàkk ku ko manul demal nga toog nga seeti leneen moo gën ci yow waaw kon mu ngi noonu leen léegi al imaam Ibn al Qayyim li mu doon wax lañ bëggoon a ñëw moo taxoon ñu jàngaat lii sinon wanoon nañu continuer mooy ci gàttal rahmatullah alayhi ci gàddaay gi nga xam ne moom la sëriñ bi ne ah na nga jàngal quran ji de ñetti yoon lu mu ndaw ndaw ñetti xisib par par bés duuna hijraanin lahu nga bañ a nekkoon da koy tomb gàddaay ko waaw comme ni ko sàkk kotu xam-xam yoo bari askanoowe di ko def waaw moo tax en général euh, euh, duñu miin alquran du ko miin parce que dootul jàng loo koy miine <laughs> moo tax mooy dëñu ñu mooy dëñu def ci erreur yu ngand ngand que miinuñu ko dañoo miin leneen waaw ay kii diw nee na wala yow hada al baatil wax jii dafa neen hada laa yanbaghi an yuzkar kenn waru koo tudd waaw waaw laysa bi shay waa jii lii mu wax nii waa yow xoolal masala bii lim ci wax xaweeku na waxoon naa lool sax ñoom doo boroom xam-xam dëgg dëgg duñu waxe noonu waaw ki amula bu yar rak nekk ci di jéem a mel ni ñoom te làmboowoo seeni teggin yaay waxe noonu imam Ibn al da doon wax ne euh, gàddaay gi ga daa bay gàddaay yu bari am na ñoo xam ne ñoom mooy bi yore suñu borom doon wax te ñu waxoon gisoon sa suuraat bi fay kii ci suuratul furqaan waxoon nañ laayee wa qaala ar-rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxadu haadha al-qur'aana mahjuura yonent bi alayhi salaam ne hee sama borom man de gis naa ne sama ñoñ ñi sama sa alquran jii de dañ koo gàddaay mu ne gàddaay yi daa am gàddaay yu wut yu bari am na ñoo xam ne ñoom njàng mi lañu gàddaay alquran njàng alquran ñoom nga rey leen ay <laughs> ñoom rey leen moo leen gënal ñuy jàng alquran xam nga ne ko dafa gàddaay bàyyi waaw délaissé alquran sànni ko war a avaare ca gannaawam nanawu la ko sànnee am xam ne ndax njàng bi bi radiyallahu anhu leeral njàng di xool wala ci xool mushaf ab kaamil wala di jàng ci mokkal ah ñoom moom dañoo ci gàttal pour ñu jeexal mooy daal dañoo dañoo gàddaay jàng am ñoo xam ne ñoom ñu ngi jàng waaye dañoo gàddaay lan di seetantal affaire yi bon loolu dañ koo gàddaay dinañ ne ratatata tey bés bu nekk am nañ nag ay jukki ñoom ñoo gën ñële fuuf waaw non ñoo gën fuuf xaaju ñoo bokk ak façon yiñ la njëkk a wax waaw mais alxuraan moom ñàkk ci sax di di di seetantal di ko jàng moo gën nga koy jàng waaye à condition ngay fexe ndax problème waajooju sax beneen affaire la <laughs> ça dépend sax est-ce que moo gën voilà loolu c'est relatif parce que bu dee day jàng loo xamante ne nii saa su ne mu def lu wuteeg loolu alxuraan ji boppam moo koy jëppi waaw <laughs> voilà léegi loolu benn affaire la koo xam ne da ko njàng bi la gàddaay ñenn ñi dañ koy jàng waaye jëfe bi la gàddaay ne du ñu ko def waaw lan ku sàcc ñu nag loxo duñu ko def ñun indil ñu constitution napoléonienne napoléonienne bee